Riyadou Salihine min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baab as-salaasumi'a wa waahid wa sittuun wa an ibni abbaasin radiyallahu ta'aala anhumaa anna Umara bna al-Khattaab radiyallahu anhu xaraja ilaa ash-Shaam hattaa izaa kaana bi-Sar'a laqiyahu umaraa'u al-ajnaadi Abuu Ubaydata bnu al-Jarraah wa ashaabuhu radiyallahu anhum fa axbaruuhu anna alwabaa'a qad waqa'a bi ardi shaam qaala ibnu abbaasin radiyallaahu anhumaa fa qaala umaru radiyallaahu anhu ud'u lil muhaajiriina al-awwaliina fad'awtuhum fastashaarahum wa axbarahum anna al-wabaa'a qad waqa'a bi-sham faxtalafuu faqaala ba'duhum xarajta li amrin walaa naraa an tarji'a anhu wa qaala ba'duhum maaka baqiyatu nnaasi wa asxaabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wala nara an tuqdimahum ala haadha alwabaa faqaal irtaficuu anni summa qaal udcuu liya al ansaar فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين رضي الله عنهم واختلفوا كاختلافهم فقال ارتفعوا عني ثم قال ادع لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح رضي الله عنهم فدعوتهم falam yaxtalif alayhi minhum rajulan faqaalu naraa an tarji'a binnaasi wala tuqdimahum ala haadhal wabaa fanaadaa Umaru radiyallahu anhu fi nnaas inni musabbihun ala dhahr fa asbihuu alayhi فقال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أفرارا من قدر الله فقال عمر رضي الله عنه لو غيرك قالها يا أبا عبيدة وكان عمر رضي الله عنه يكره خلافه نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله ara'ayta law kaana laka ibilun fa habatat waadiyan lahu udwatan ihdaahuma xasbatun wal uxraa kadbatun alaysa idan in alaysa in ra'atil xasbata ra'athaa biqadarillah wa in ra'atil jadbata ra'athaa biqadarillah qaal فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان متغيبا في بعض حاجته فقال إن عندي من هذا علم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه wa idaa waqaa bi ardin wa antum bihaa falaa taxrujuu firaaran minhu fa hamida allaha ta'aalaa umaru radiyallahu anhu wa ansaraf muttafaqun alayhi wal udwa jaanibul waadi qaala al imaam al haafidu an-Nawawi rahimahullah dafa am luñ fàtte woon jataay yi ñu génn <laughs> bi ñuy présenté affaire dañ ne woon benn xadis kese la fi ni non bii ak beneen bi ak beneen <laughs> ñaari xadis ñoo am ci kii bi <laughs> voilà sauf que bu guddi bi moo xawoon euh, <laughs> nëbb suñuy gët ci beneen wàll bi waaye euh, du du du bii kese voilà am na xadisu te boobu dañ ne woon fii moom dinañ ci taxawaale sax bu baax ndax xadis boobu bu am solo la bu Seydina wa Mawlaana Usaama ibn Zayd al-Hibb ibn al-Hibbi radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma voilà xadiis bii fi indi ak bu Seydina Usaama ah léegi kon bii mooy bu njëkk bi muy xadiisu kan 1791 ah ci suñ jotaay bii ñu génn ubbi woon nañ bunt bii di wax chapitre trois cent soixante onze non trois cent soixante et un baabu karaahatil xuruuji buntu bi wax si tere guñ tere ngay génn ci dëkk boo xam ne dafa am épidémie ngir daw épidémie ba ab feebar bu tasaaroo nga daw dëkk ba ngir daw ko waaye it tere guñ tere nit koo xam ne moom nekk fa woon fa la jóge daal di ñëw dëgmal ci dugg ci dëkk boobee nga xam ne épidémie bi mu ngi fay sévir indi woon na fi ñaari aaya aaya bi mujj woon mooy mu noon wa qaala ta'ala wala tulqu bi aydikum ila tahluka voilà suratul baqara aaya cent tey mu indi kon ñaari xadiis yi ñu am fii benn bi nga xam ne moo gën a gudd fuuf mu ne waa léegi bon euh, léegi dañuy wax di dem waaw dina am yoo xam ne ci yoon bi lañ koy leeralaale insha allahu tabaraka wa taala insha allah léegi kon <laughs> eh, mu ne waan ibni abbasin waaw nee na mu ngi jële ci seydinaa mawlaana ibnu abbas di abdullah hmm? alhamdulillah ibnu abbas radiyallahu taala anhu ma wa ardaahuma anna umara bon jamono ji nag al Abbaas ngi doon dund baayam waaw waaw jamono yi Seydina Omar Seydina Omar ak Seydina al Abbaas ku wala Seydina al Abbaas kan moo njëkk a génnaat ni Seydina Omar a njëkk a génnaat Seydina al Abbaas la 32 la génnaat na xilaafu Seydina euh, euh, Usmaan ci la génnaat dina radiyallahu te li jamono yi Seydina ah xam nga Ibn euh, baay ji doon na ko al Abbaas ne ko gis naa ne ne ko kaay sama doom gis naa ne amirul mu'minin muy Umar ibn al-Khattab jiitu way ngëm yàlla yi daf laa bo daf laa jegeel ci boppam lool na nga fexe nag dama lay dénk bul def loo xam ne day tax nga tuuti ci bëtam voilà <laughs> waaw waaw Seydina Umar moom fi mu tegoon Ibn Abbas moom <laughs> waaw walla wa faakihatan wa abba gam doon tere gaay bu ñuy ñoom ñu doon dóori yar ba Ibn Abbas waxee moom daa xam ne kii moom li mu wax xam na li muy wax quoi waaw ba pare doon ko boole ci biir assemblée bu mag bi nga xam ne ahlul halli wal aqdi ñi nga xam ne ñooy nos di nocc waaw biir saxaaba yu mag yi ahlu badri nag ñi jiitu radiyallahu anhu ci conseil boobu Ibn Abbas ci la bokkoon Seydina Omar moo ko ci boole ba lenn ci ñoom ne ah ne yaa amiral mu'minin ñun de kii ngay dugal ci biir suñu biir suñu moroomi doom yi la ma ne ginuma leen a xam dayoom de <laughs> ginuma leen koo xam ba benn bés ci la leen doon laaj ne leen waa iza jaa nasrullahi wal fath moom lan ngeen ci xalaat conseil bi yëpp toog ña am la tout le conseil est réuni <laughs> Seydina Omar laaj bon ñenn ñi tontu moo taamu mooy tekki ko mooy baat ak baat ñenn ñi waxul mu ne ko Ibn Abbas ñi jot a wax li wax nga wax mu ne déedéet man li ma gis mooy ne saar boobu da doon tàgge yonent bi alayhi salaam Seydina Omar ne man xaw ma ci woon lu dul loolu waaw. ay gars yi mu gis leen a wan ci loo xam ne umpu leen woon comme ni leen ne gënu ma leen a umpu wu ngeen moom makaanaam. moom Ibn Abbas radiyallahu anhuma kon waan Ibn Abbas gane àddina kañ ci cheikh bu Abu Talib Abi Talib trois ans avant gàddaay bi bi ñu embargo yi waa waa Quraysh embargo yi yonent bi saasam ak Banu Hashim ak képp ku jàppale yonent saasam même boo gëmul islam moom foofee fa la juddoo génn àddina l'an soixante-huit bi Madinati Taif waaw radiyallahu anhu mu ne awaan ibni abbasin radiyallahu anhu anna umar ibn al-Khattab kene xalifa bi di sayyidina umar di doomi al-Khattab radiyallahu anhu xaraja dafa génn ila Sham sayyidina umar dafa génn di dem Sham la <laughs> mooy jamonoy Siddiq ak jamonoom lañ ubbi Sham Allahu akbar ma ne man yu sax bi bi hirq le César byzantin yi balbal loo ko nakket bi di di di fontoo nit ñi quelque lañ ci teg xoolal Mu'ta Mu'ta bi mu xewee Mu'ta kañ la xew ah laa wit fële Hiraql daal di woon rey ñoom Seydina euh, bàyyi Usaama mi ñu doon wax la Zayd ibn Haarisa Jaafar ibn Abdallah ibn Rawaha ñi yonent saa salaam waxoon ñoo jiite armée bi ci la leen Hiraql daal di faat xare boobu nga xam ne Seydina Xaalid ibn Walid moo leen ci génne keroog radiyallahu ta'ala an sahabati rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam yonent way saa saam teg ci at teg ci tegu l'an neuf mu génn dem fekki Hiraql ci ci fi nga xam ne mooy Tabuk waaye ji Hiraql daal di daw deux waaw le grand César ñëwewul agsi yónnee ndaw axaa tënoox <laughs> mooy xoolal loolu ni mu gaawe alors que xew-xew bii ci jamonoy Seydina Omar boroom xam-xam yi nag dañoo wute kañ la génn gi kañ la yot Seydina Omar radiyallahu anhu génnoon doon dem Sham am ñu ne ku mel ni bon <laughs> waaye bon sayf sayf ibn Umar ci al-Furra sayf moom amoon nañu kii wëg moom ay ay jaar-jaar ci siira bi quoi mooy bon léeg-léeg da koy soxla waaw même mooy ku dajale lu bari la waaye dëgërul woon ci wàllu xadiis waaw sayf moom dafa tudd ne rahimahullah ne xew-xew bii bi Seydina Omar bi génn nii rabiul axir la woon sanata thamani ashara mooy l'an dix-huit mooy xoolal mooy bi mu amee dix ans après mooy yeneen ci bay saa saa mu ngi génn début l'an génn àddina l'an onze ci rabiul awal lii amoon lan sayf selon sayf rabiul aaxir l'an dix-huit comptez onze douze treize quatorze quinze seize dix-sept dix-huit ñaata non onze douze quatorze quinze seize dix-sept dix-huit sept ans bi yoon saa sam lañ ci teg sawaay birëq li ñàkk lu bari ñàkk bu loon lépp parce que après surtout soldats yii kii di tudd fii te gis ko say nam euh, Abu Ubayda ak wa ashaabuhu ñan ñooy ashaabam yooyu radiyallahu anil jami' ñoo toppe Hiraqlu sawaay li wolof yi naan mbooro wa bayax waaw ñoo ko ñàkk may jàmm laa wax ba nit ñi neen tugaan jël foofu yëpp waaw ba finalement li nga xam ne ci la après après quoi année après ci la al Constantinople daal di wadda muy la capitale de Byzance mais fi ñu njëkk mooy Sham lañ commencé di ñàkk ndax moo gën a jege réewu arab yi waaw sayfa dane l'an dix la ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salaatu ci rabiul aaxir waaw mu ne taa'un bi bi nga xam ne moom lay tudd fii dafa njëkkoon a am ci muharram ak safar mooy ci tamxarit ak weeru màggal li ñuy wax ci wolof yi après mu daal di yëkkatiku mu daal di jekki rek épidémie bi jeex après mu ne moom sayf rahimahullah ki soldats yii nga xam ne ñoo jiite woon les commandants ñi nga xam ne ñoo doon les commandants en chef daal di bind Seydina Omar radiyallahu anhu ngir mu ñëw waaw jóge Madinatul Munawwar ala saakini afdalu salaam ñëw ci nouveau territoire yi ñu am fii waaw ci la génne nee ci la génne ba jege Sham mbir mi nag ñëwaat épidémie bi mel ni dafa ñëwaat gina tar gina bari waaw ray di di di di faat rek mu gën a metti sax boobu laata bi bi fi newee waaw après ci la tudd lii al imaam al hafiz ibn mu ngi tudd lii bi muy sarah hadis bi mu ne Kanta xalifatu ibn Xayyaat xalifa nag moom ku dëgër la parce que xalifa mii xalifatu <laughs> ibn Xayyaat sëriñu imaamul Buxaari la lo wala imaamul Buxaari day jëli ci moom même ci Sahih bi nga dégg mu ne qaala xalifa. xalifa nee na waaw noonu la tuddoon xalifatu na xayaat waaw moom dafa tudd mu ne anna xuruja Umar radiyallahu anhu ila Sar kaana fi sanati sab'ati sab'a ashar moom waxul dix-huit l'an dix-huit dane l'an dix-sept mooy six ans après bi yoneen saa sam génnee àddina ci la lii xew ta'ala a'lam voilà mu ne kon Ibn Abbas looy wax mu ne kon anna Umar ibn al-Khattab xaraja ila Sham mu ne Seydina Umar daa génn kon jëm Sham waaw hatta idha kana bi Sargh ba ni muy àggee bërëb buñ naan Sargh waaw benn bërëb la boo xamante ne nii Seydina Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah mi jiite woon nekkoon le commandant en chef de tout de tous euh, foofu moom moo ko ubbi radiyallahu anhu am nañu ne moom ak Yarmuuk ba xare ba amoon ta Abu Bakar ba saxaaba yu bari faatu woon fa dookan dookan frère Abu Jahlin bi al-Haaris ibn akbar keroog foofu la génn àddina ci Yarmuuk nga xam ne keroog biñ leen blessé blessé yu metti quoi waaw biñ leen bi ndax dañoo yàgg Sham bu dañ fa yàgg ci yoon Hiraqla ci mbokkam ak les satellites de Hiraqla yi ne woon côté yooyu ñoom Jutham ñoom bari ak gaa yoo yële nga xam ne ñoo ne woon foofule léegi bi nga xam ne ci la ci lañ leen blessé ci xare bi ñu mar quoi gaa indil kenn ci ndox ñu ngi tëdd di juger ci sur leur sang ngir mu naan mu xool ne ah jox ko sama mbokk mi ki nekk sama wedde déggoon naa gis daa mel ni moo gën a soxla ñu dem di jox ko kook ne joxal ki ci des ñu dem kook kooku faatu ñuy tourner waat ci kiy waxoon sànq kooku faatu keneen ci faatu waaw donc al-Harith ibn nekkoon grand frère Abu Jahl radiyallahu ta'ala anil Harith waaw moom saxaaba mu joon doon ndax xam nga Abu Jahl ñoo doon ànd di def lañ doon defa ah. <laughs> waaye gis nga borom bi mooy tànn lu ko neex waaw waaw mooy fekk xol yoo xam ne yu gent lañ dëkk yu gent mu naatal leen comme xolu Sayyidina al-Harith ibn Hisham waaw waaw akbar kon mooy am nañu ne dëkk bii di sarr bi mu agsi woon ndax ci yoon bi di dem di yéeg di yéeg sàmba àgg foofu nag fi la ko xabaar bi dëkk am ñu ne moo ko Yarmuk ak Jaabiya ñoom ñoo takkaloo waaw euh, am ñu ne non benn euh, imaam al na Hajar mu ne imaam al-Hafiz na Abdul Barr al-Andalusi dëkkoon fii ci Espagne nee na am na ñu ne nag benn xur la bu ne woon foofee Tabuk xam nga Tabuk léegi ci ci ci as-Saoudiya euh, la bokk province la bu mag boo xam ne gouvernorat benn région de Tabouk mu ngi ci as-Saoudia am ñu ne non du xur ci Tabouk de waaye ci wetu Tabouk la nekk waaw mu ne al-Hazimi nee na rahmatullahi alayhi mooy début en frontière la mooy première boo jógee Sham première dugg ci Hijaz kii wu arab yi fa ngay jëkk mooy première escale booy am foofu waaw akbar léegi nag bi mu àggee bërëb boobu di Sarg laqiyahu umara'ul ajnaad ci la ko umara'ul ajnaad yi daal di muy eh, ñi nga xam ne nag ñoo jiite woon eh, eh, les les armées nag armées yi nga xam ne ñoo doon ubbi réew yi di dugal l'islam nga xam ne Seydina Siddiq radiyallahu anhu moo ko moo leen tegoon Allahu akbar Allahu akbar moom moo leen tegoon bi nga xam ne ci la leen teg après mu defoon après surtout yaman xam nga yaman sawaay yaman xeex xare ya amoon yaman mu joxoon Seydina Xaalid ibn al-Walid Abu Sulaymaan radiyallahu anhu mu jiite affaire daldi raafal yaman jaar côté Irak mu ne ko remonter nga dem Sham ci la remonté noonu après bi nga xam ne nag Seydina Omar ci la nekk xalifa mu gis ne Abu Ubayda ma ne foofee nekk ci ronu ndigal lu Seydina Xaalid Abu Ubayda moo gën a moo gën a approprié moo gën a yelloo selon Seydina Omar jamono jii que nekk chef mu def ko le grand chef liñ naan le semga bu doon tey chef général d'état-major des armées mu jiite ñépp le commandant en chef naa Seydina Xaalid ñu Walid mi newoon ci kaw mujj nekk ci ay ndigalam te kenn deful mutinerie kenn neewul non man saay comme rek ni ñu koy gisee armée yu réew yi hatta armée tubaab yi normal ku ñu destitué président bi ngay jël koo xam ne ñëpp d'accord ci moom mu ñëw di jaay ay ay ay ay kii daal di ko fiy jële kii nee du tee même bu dee gars yi da neexul du tee ñu ñu ñu xam ne mooy jiit ñu topp ci quoi cette discipline la suñu armée africain yi. africaine yi en général loom lañ amul waaw moom chef ku nekk chef daanaka day rester chef rek ba dem ba ba ba ba dem retraite mais boo ko fi jëlee problème am problème bi mooy lan day mutinerie de boo mooy tuur waaw léegi mu coup d'état wala dem benn région ba mu cosaanoo ne ñoom dañuy am seen indépendance loolu lépp nekk li nga xamante ni mooy ñàkk xam dara. waaw seen ñàkk a xam dara ak li nga xamante ne nii mooy seenu ñàkk ak yar moo tax loo ci gis duñu armey dara waaw ma ne duñu armey yenn tus dooñu ko mu ne kon bi mu agsee foofu laqiyahu abu ubayda ibnu aljarah wa ashaabah ci la ko seydina abu ubayda amir ibnu aljarah radiyallahu taala anhu mi nga xam ne dul manaaqib bi boroom eh, eh, eh, jaloora yu mag yi waaw waaw ni yonent saa saa ne woon li kulli ummatin amin wa aminu hadhihi al abu ubayda waaw yonent bay saa saa nee na li kulli ummatin amin xeet wu ne wu yàlla teg ci kaw suuf am nañ koo xam ne mooy leur digne de confiance que ci gën a loolu taxawu ko maqaama boobu ci suñu xeet wii man yonent saa salaam kooku mooy abu ubayda voilà Amir ibn al-Jarrah radiyallahu ta'ala te en plus keroog waxoon nañ la ko fan yee Seydina Siddiq bi mu ñëwee bi yoneen saasam génnee àddina radiyallahu anhu waa Ansaar naan dañuy dañuy jaayanteeg ab ab ab dañuy dañuy fal euh, xalifa ba wax de Seydina Omar euh, Seydina Abu Bakar ñëw ak moom mii lay àndaloon Seydina Abu Bakar ci gàttal ba mu waxee ñoom ba kii leen da leen ne euh, raditu lakum gërëmal naa leen jullit ñi man Abu Bakar ngeen tànn ñaar ñii kenn ci ñoom ñaar nga def ko xalifa muy Abu Bakar muy Omar wala Abu Ubayda ku ngeen ci def xalifa baax na Seydina Omar lan ñoo bañ naa lan waay këcc la om Abu Bakar bi nga fi nekk ñu lay ñu lay nite <laughs> man ma ne Omar ni jàpp ma laa wax dox sama baat ci loo xam ne defuma ci dara je suis innocent mais ñu rey ma jàpp sama baat bi ne ko tëll dagg teg fee moo ma gënal fuuf ma nekk di jiite ay nit ñoo xam ne Abubakar ak seen biir mu ko way loolu dañ koo xalaat kon Abu Ubayda mi radiyallahu anhu moo génn dajeek Seydina Omar moom mi nga xam ne moo doon la chef général des de tout des armées léegi mu ne mu génn ànd ak moom laqiya abu uma abu ubayda radiyallahu anhu waaw sayyidina abu ubayda laqiya umara al ajnabi mooy ñi nga xamante ne ñooy euh, troupe yi ñi nga xamante ne nii ñooy xare yi infanterie yi nu ngeen ko tuddee waaw ñi nga xamante ne euh, parce que Seydina Omar dafa dafa dafa defoon Cham ay province waaw comme quoi gis nga la régionalisation ak créer dëkk xam lu nekk noo koy def loolu dafa yàgg ci l'islam gars yi dañoo foog ne tubaab bee ko fi génne te loolu nekkul loo xam ne dañuy jël voilà xoola tubaab bi li ñu def en Afrique bu ñu ñëwee ñu dañuy ñëw ab village xaaj ko ci dëgg bi ci digg bi xam nga ne population yi dëkk Casamance ak ñi dëkk bi Bissau ñooñu vraiment c'est la même population xoolal xaaj yi ñu xaaj dëkk bi seen yoon na wut xoolal Gambie mais Gambie li ko wër yëpp ñi dëkk foofu ak Gambiens yi bokkuñu dara sénégalais yi ñi dëkk Kaolack ak ñi dëkk ci suuf Casamance amuñu bële luñ bokk ak waa Gambie est nañ bi ñuy tracer loolu defuñ ci tous. waaw ah, c'était le colon ñu partager sur leur gâteau à leur guise wal iyaadu billah wal iyaadu wallahi billah Seydina Omar radiyallahu anhu dafa defoon Sham ay province am na ñu ne cinq provinces la woon te moo tax ñii ko mooy euh, euh, umaraawul ajnaad ñi nga xam ne ñoo yi nga xam ne ñoo doon dugal diine ci di di ci dëkk yooyee ki ci ginoon a nekk ki newoon leur tête mooy Abu Ubayda ah, Amir ibn al-Jarrah wa ashaabuhu ak ay mbokkam ashaabam yooyeen mooy ñi nga xam ne ñoom it ay généraux lañu ay jiit lañu ci province ya nga xam ne ñoo kii mais chapeau lépp nag sous sous le commandement de Seydina Abu Ubayda Amir ibn al ñoom ñooy ñan déglu mooy Xaalid ibn al-Walid niñ doon wax ne moo jiite woon temps as as-Siddiq après Seydina Omar bu nee xalifa mu dindi ko ko ne euh, Xaalid jiitee pour Abu Ubayda mooy jiite te mutinariwul mu topp nekk un petit kenn benn soldat ci soldat yi comme ñëpp nekku fa waaye maa jiite woon lu ra non di déglu ndigalu kële ginnaaw bi nga xam ne moom moo ko doon jox ndigal loolu mooy diine waaw da ngay nekk association bi tee président mais buñ defaatee bureau ñu jële la fi doo ne doo dem bar sa daara kenn dootu la gis ci ci ci association bi bu dee daayira wala organisation voilà di taafantaloo da ngaa am da am ay ay ay ay dossiers yu bari non te pourtant yaa ngi doon ñëw bi nga nee président mais del fexe di ñëw même bu dee loolu taxul dëgg la am nga dossier del fexe quand di ñëw pour tamit nit ñi nga xam ne mën nañoo xalaat loolu nga dimbali sa mbokki jullit ñu bañ a xalaat loolu. te ne waa saa waaw même bu dee ci biti wane woon na ne bëgg ku ba noonu bàyyi mais boo bàyyee waroo bàyyi nekkatoo président désimpliqué parce que noonu nga def noonu bu ñëpp defoon noon ba nga nekkee président dara doonu doon dox waaw moo tax duñ la fal fenn nga nekk fa ba ñëw jëlee la fa après teg fa keneen yow implication ba nga amoon waxuñ na nga am ba nga amoon ndax mënatoo ko parce que doo doo président mais quand même am ci tuuti mais bu dee at mi mën naa kenn du la gis kenn du la dégg ci amee yi loolu day xaw a yéeme te pourtant yaa jiite woon au minimum léeg-léeg di ñëw def ko ngir yàlla waaye dimbali sa mbokk julli ñu bañ am ay njort yu ñaaw ci yow loolu dafa am solo quoi ci dafa am solo ci diine waaw dafa am solo ci diine waaw mooy jiite tey suba jiiteetoo loolu nekkuloon dara ci biir. ñii nga xam ne yonent saa sala leen yar Seydina Xaalid biñ ko kiiwee après Seydina Abu Ubayda moo nekk chef jeex na neewul man ber sama daara wala dem naa sama yoon man sax jële sax comme ni ko gaa yi di defe di génn waaw waaw kon Seydina Abu Ubayda hmm, radiyallahu anhu Xaalid ibnul Walid na mi ñu doon wax sànq Abu Sulaymaan waaw radiyallahu ak kan Yazid ibn Abi Sufyan xam nga Yazid ñu koy tudd keroog kii mooy magu grand frère Muawiya Yazid nii Yazid saxaaba bu gaaw la ñu bari nag dañ koo réere quoi malheureusement Yazid gis nga Sham buñ naan laa ilaha illallah bari na ñoo xamante ne tey buñ naan laa ilaha illallah Sham c'est grâce à Yazid ci borom bi ci loxoom la ko jaarale billahi ibn abi sufyan ibn saxr eh, ibn harb sayyidu bani kinaana moom lañ la doon wax keroog ne bi mu gaañoo ci xilaafu sayyidina omar après la gaañu après xew-xew bi abu sufyan sayyidina omar doon ko jaale doomam ji quoi yazid mu naan ko kan nga fa teg mu ne ko muawiya laa def mu remplacer ko abu sufyan na ko laqad ahsanta ya amiral mu'minin na ko rafetal nga ñëw njiitu jullit ñi mooy doomu boppam doomam moo génn àddina mu génnee àddina doon diriger région boobu mu jël doomu Abu Sufyan beneen rakku kooku teg ko fa te Abu Sufyan yëgu ko woon sax nekkul ay falit euh, yaa ma neex yooyu de non parce que daa xam ne moom mérité na far frère am newoon mu neex waaw kon ñaareel kon waxaat Abu Ubayda région bu njëkk bi te moo sakkati ñépp en plus que région boobu mooy Abu Ubayda radiyallahu keneen ki di Xaalid ibn al-Walid keneen ki mooy Yazid ibn Abi Sufyan ñaata ngoogu ñetta ngoog ak uh, Shurah Shurah Shurahbil laa ilaha illa allah Sharahbil ibn Hasan moom tamit waa Sham buñ naan laa ilaha illa allah wallahi borom bi ci ñii la ko jaarale Sharahbil ibn Hasan radiyallahu anhu ñi ngi may saxaaba lañ wa Amr ibn al-Aas keneen ki mooy Amr ibn al-Aas men mu siiw mi <laughs> bàyyi Abdallah ibn Amr waaw waaw loolu nag Seyna Omar Seyna Abu Abu Bakar moo njëkkoon a def loolu daal di def région yi mais comme que dafa gaaw génn àddina mooy daal di koy euh, euh, def ay ay par région daggaate ko selon chef bu nekk fa ngay jiite mais Seyna Xaalid la defoon le commandant en chef léegi Seyna Omar bi mu ñëwee la def Seyna delloo mbir mi jox ko Seyna Abu Ubayda radiyallahu ta'ala léegi région yooyu ñoo yenn région parce que tuddal nga ma fi cinq généraux Seydina Abu Ubayda Seydina Xaalid Seydina Yazid ibn Abi Sufyan Seydina Sharahbil ibn Hasana Seydina Amr ibn al-As cinq alhamdulillah ñu ne la lii la demewoon da ko divisé woon à cinq euh, euh, am na région militaire lañ ko mën a woowee tey voilà pour ñu jëli ajnaad dafa divisé woon moom Seydina Omar radiyallahu anhu ci ay ajnaad ay région militaire xam nga loolu am na yoo xam ne xam nga euh, fii euh, dafa am fii de est xam nga ne à Lyon y un gouverneur militaire boo xamante ne région est sud de la France parce que loolu dafa amoon ah ba léegi dafa exister xawoon naa ko nag waaye fan la fan la fan la soo pale ne loolu xaw ma ko woon keroog la ma ko benn waay benn waay keneen sax la ko doon wax ku ñu nekkaloon bon du du du wolof ah naar la wala tubaab waaw fekk ñu nekk en face ci buntu bi quoi. mu naan fii mooy pale le palais du du gouverneur militaire de Rhône-Alpes de du sud-est après ma xoolaat bâtiment bi ma ne ah si si waaw lii de masuma ci bàyyi xel te yàgg naa fee romb mooy loolu la mooy dafa am ñoo xam ne mooy lépp lu jëm militairement ak kaaraangeeg foofu ñoom ñoo koy gérer waaw voilà léegi Seydina Omar nag loolu nga xam ne léegi gis ngeen normes yi après dañoo ñëw loolu ñun fekk na bañ ko amee ñun ñun ñu na ah de xanaa ci tubaab yi ko jële waaye par lu tax parce xamuñu tos ci suñu histoire istarshada al bil-maadi fa arshada wa nahnu kaana lanaa maadin nasiinaahu loolu kese fi am